bismillah sa sama wax sama ci tudd tudd boo rahmaani kadaal xeer mi naa xungat jaar ñaar ay kadaal xeer mi laa jaalaata daaw naka la ba tey da jàllu leer ala taaka ndax dikkal na la hadisu xaasiyatu solay de sey man ndax mas ngaa dégg solay ci yàlla bu jënañ ko xaasiyatu ji fi aji muur ndax mboolem mbindeef yëpp karaw mu muur leen ci ci dëkk mu jéewu ni kanam yow may si def karaw xaa chantun way xalax lañu rek karaw pencam yàlla am xar kanam yoo xam ne dañuy xalax bañ a tat mooy xéefale ñu doon weddi yàlla mooy yàlla bañ jàkkaarloo borom ba xam liñ ko def yëpp ba noppi dañu ngi teew ci kanamam te mënu nga daw ba ñu tabax ba ne topp rek ah ñu ne suñu way fan lañu way jëf lañu naatu la suñu way fan lañu rek te yore par kanam dara daañu jëf-jëf bu jafe mooy dajanteeg tàngalaay ak jafe ngeen di xeew liggéey lu bëri coono lool fas laa danañu xaraf naaram safara am yaa xam ne dañu tàng dara am par kanam yoo xam ne te safara su tàng sa lañ leen di tànn de su saa dana nandal leen ñu ni tax bi tàng rek yooyu ba nga safara xam ne moo gën a safara te danañ ko naan rek day toll ngeen ñaareelu taamu ñu am dara lu lu may dégg ñu moom la rek daara sax du ko lekk ngir def baam bu daldi ko nañu ne ñoom day laaj suñu duufal ci ñu kenn wala wax ñu jaañ ci ñu ñun jaañ ñam day ku ko lekk du tànga suur te lu yàgg yàgg rek du la tax a duub rek te ñoom ñooñu safara nag dañ ko lekk ñu ci tuuba dalay tax ñu di ko lekk rek ndax lu nekk lekk duñ suur ñooñu ñooy ñooy wedd yàlla bu joowoon ay kanam yoo may bindee rek la naay ma tun way rafet lañu naay ma tun way xew lañu de xar kanam yi ñu gëmoon yàlla topp yàlla nag yàlla ñu ci yàlla boole ñooñu ñoom seen xar kanam dafay mos a rafet lool ndax ñu ngi xeewal ah wóob ñu way gërëm lañu di kaw yaa ci jëf seen te kanam yooyu ñoom danañ kontaan te lañ defoon ndax moo dem may yàlla biñ gis keroog ñu gërëm seen bopp de foofu rek nga gërëm sa bopp baaxee. su jënd si mooy nekk nañ ci aljana yeesu ñu daal di kawe dañuy dëkk ci aljana te aljana dafa kawe nit kat maanaam koraayam ci nit ñu gën a dayoo koraayam ci maanaam ay noonu de laa tus ma defu dégg yaa jël aljana laa yeesu mbokk kenn du fa dégg waxi caaxaan boo déggee baax ci aljana rek salaamul la fiihaa àddina fa la gaal gaal naa ay ñun tool ba jaar yëpp daal di daw tool yaa ngay daw ànd ak wàllu yàlla yi ci biir àjjana fu ñu dox ñu dox topp leen fu ñu leen soxlaa rek dox leen andi fees tamit la fay bëgg nañ leen mel ni weeru Badar ñu jëbal seen sang ca àddina fa la gaal gaal sunu ay lal marfaat yi ñu yëkkati de nga xam ne dañu kawe kawe jëmm ak daraja ak àjjana sunu ay lal marfaat yi ñu yëkkati de nga xam ne dañu kawe kawe jëmm ak daraja ak barab yëpp mooy guddi nañu diggante ak asamaan waaw waaw bu nekk goble Maodo ak ñi ñu tëral ak gox yooyu xam ne ñu nga am rek ànd ak soole soole suñu fan la jëm itam loolu yaa nga xam ànd ñoom rek waa ci bu gën a jéggi rek bu soxla li naan rek taas ba dal di feesal boppam ci naan nga bëgg ndem ndox ndem meew ndem ndem ndem sangara dal di tegu ba loxol bu keneen ba mu jëfal la ko mu am képp jëf naan doo naan dem jeex te mandi wu la na xadi doo naan boo mandi dara di ca def na xadi rek di a waxu suul kay naqari dara dara dara dañuy tarfata lañu noonu la jàmm war a mel léegi wala maa reku ak ngegenaay mos ko fa duñu tegale ak ngegenaay yoo xam ne dañu doon rangale ci wetu bopp bi yi waaw ak ci bu nekk foo gindi rek ngi tolloo yoo de garab yi ak kat yi mos ko waaw xam ne moom lañuy lal ci seeni def rek seeni seeni wurum de ñun ñoom loolu leen di nekk yàlla ñu yàlla boole ci afala yanzuruna ndax duñu seet saaru makka nee naa leen fokk mu jàngale xeet ya wax na alaxira aljana na ko ñu ngi leen di kattanal wéetam nag xam ne yàlla la te moom rek moom rek yàlla afala yanzuruna ndax seet suñu ñoom xeesam yi ina li ñu mën ma waaye rek rek ngeen seet gëléem te fokk rek naka bindee ko boo seet bàyyi boobu xeeñu boobu ñu ko yàlla bindee nga xam ne ci bind gëléem kenn la te wéet na te mooy jaamu lu tax mu tudd gëlëm moo gën ci mboolem jur gi jur ak kat ku ko ñaar kenn ci ne nga ca bëgg kenn nga yaar ko ngir xawam loo lépp looy xawam loo jub doole xawam loo gën a ko ko xayma wala nga di ko yaar pour ñu butam soow ci moom lu ñu rakk gëlëm a jeex ko soow wala nga di ko yaar ngir di ko waar kaa ba ñu war di tukki gëlëm la man ci loolu ñu dox lef mu guddi te gaaw te du la sonal du xeex wala nga di ko yaar ngir nga rey ko lekk yàqoo lépp lu muy rendi dina mën a gën a bëri yàq nga di ko yaar ngir di jëfandikoo ba daal boo bëggee tukki yi sa yëpp gën a mën a jëlaat kon nag ma yëpp ci maanaam mu nekk ba noppi dalu ne ca nag yomb yor moom ab ab bànqam doo gëstoo na lu mu mën a jàppandi te mën naa muy xiif xiif bu yàgg loo xam ne beneen daal bu ko bu ko moom dee mën muñ naan diir bu yàgg beneen daal te yi nga xam ne daañu daan yaay yëpp jëlee na a nangu moom la ci yàlla gën a tàggat na ko la doon wala yóbbu ko bu fekkee ni gone nga gën a tuuti bu mu bëggee gën a fa gëlëm rek gëlëm nga topp ko te gëlëm mboolem yi ñuy war moom rek a ci nangu tëdd nga war mu gën a te moom gënëm lépp lu mu jox booba xabar amul lu mu bañ lu nekk mën na jaatu na du mu yombee noonu nag daana njëriñ nii yàlla na ne da ngeen yar guddi gët ngir taaru ca lakum fiha jamaalun hiina turihuna wa hiina tasrahun ñu gën a yar ak guddam pour di ko wan nit ñi lu du taar fi moom lépp moo tax ba buuru njëkk fii ci laa bëgg a maye may koo xam ne dangay xar ngay maye téeméeri gëlëm téeméeri gëlëm suñu ko rangalee fii ci bàyyi bi dana fees benn bët nit ñi moo tax itam sariyaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko muy dee bakkan téeméeri gëlëm dara ñëw ca wala am waaye ci lu fees bët mu ilaa baladin lam takunu balighihi illaa bi shiqqi l-anfus loolu itam gëlëm ca man lu nekk de su fekkee ni war ñu dem Makka rek la ndundal lay war ñu lay yóbbu Makka daal gëlëm ca moo tax borom baax na laa abalaa leen trop naa affaire ñu leen di bind jëm fa xale xam ne que bindee soo seetloo bind gërëm boobu nga xam ne ci bind gërëm kay kenn la tënk na te moom rek moo yore jaamu rek way def sama yi tamit fekk asamaan kay fa rufe na ko yëkkatee ko de xoolal asamaan si kooku moom gan bët bu set wax ko asamaan si leen tuum am lu leen jël ñu ko yàlla yëkkatee dooleem rek way def waaye tamit fekk jëm ci daj kayfa nusibat naka famteef ko wala laa ni bañ koy dem ci suuf kayfa sutihat naka bindee ko de wala mu bind gëlëm mu mel na la ñu mu bind asamaan si leen fii bind ñi nga xam ne moo nekk ci sa ndeyjoor sa jamono bind si nga xam ne moo nekk ci sa loon su ngeen seetee loolu xam ne kattan lu mat moo def loolu ak xam-xam mat te ki def loolu kooku kenn la te wéet na te moom rek mooy rey di ko jaamu de war nañu jaamu ku may de gis nga kuy tukki dafay waa gëlëmam xaaliban su waree gëlëm di dox ci àll bu fekkee am na dara ci xalaat buy xalaat lu mu njëkk a gis gëlëm ji mbaar moo tax yàlla na teel a gëlëm gëlëm di nga war a fekk te ñu ko yéen a jox yëpp lu ci ne doy na la baax loo koy fekk nga téye la gis asamaan si la téye moom itam Ndar mu ndayam yoonu jëm nekk fi caasam ba léegi bënn tànn yëpp tànn fateku tànn màggatu tànn nga xam ne la ko def boo fekkee ñu di ko jaamu ba tey yaa ngi ci la goo si gisal ndeyjoor wala gis la càmmoñ gis dañuy dañuy taxaw leen si sant ak nañ leen sant ñu nekk ca àll bi rek ñu ñëwee ñu ñëwee du daje nga fa nga xool ci suuf muy jënd bi nga xam ne ci la soo seetee yooyu yëpp da nga daldi am benn xam-xam mooy ci def lii kenn la sa ngeen na te mooy yow jaam rek moo tax yàlla wax na nañ seen yooyu ba gàcceel waa réew yonent bi alaaxira wéy na ak yàlla wéy na lu topp nag waa réew yonent yàlla Muhammad dina ma am kana ka yow lu topp na lu waade nga def yow nag maa la yónni ngay waade la tabi mu fakirin ngeen ngay ajul ma maa la yónni ñoom santuma la nga forcé leen buñ bëggee nañ dem buñ bëggul maa ngay du gaare ñoom waaye joxe rek moo la illaa la fi nekk man ka wallaa ku dëgg nangu wa kafara ka weddi alquran wa yu'adhibuhu laa dina bugal te yàlla alaafaahu bugal nak dara ma lay aji màggale waaye nag boobaa dee ku gëm de baax na waaye ku gëm fekk naa moom danaa ko dugal ci mbugal moo xam ne mooy ma gën a màgg waaw mooy mbugalam safara la mbugal mu ndaw mooy mbugal mu jaay dina rey leen jàpp bi waaye nag mbugalam jawalaale inna ilayna na mu yaa ba ma dellu fenn suñu dañu gëm ci kenn ci man la a yàllaay isaabal boppam yàllaay fayal boppam jiital na xabar bu kat bu mu dellu ci kenn ci man la ñuy kenn du isaab man yàlla maa isaabal sama bopp yàlla mu mag ma bu nekk lépp loo sa def ak sa wax yàllaa koy réglé ak yow ci këncam yàlla de